الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسعبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار صدى صدق الله العظيم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 ñu ngi woon kon suñu jotaay bi weesu ñu tàmbali woon ci kitaabu fadli salaati fi masjidi makkata wal madina wala bokk mu nekk bunt boo xamante ne dafa bokk ci abwaabu tatawwu wala bokk ci kitaabu tahajjudi bil layli ci teqantal bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu imaam al Bukhari rahimahullahu taala gisoon nañ fi mu ci wax fi mu ci fi mu ci doon waxe baabu fadli salaati fi masjidi makkata wal madina burdu bi nga xam ne moom mooy wax ci ngëneel gi nekk ci julli ci juma ji nga xam ne moom moo nekk Makka ak Madina gisoon nañ ci xadis sayidna Abu Sa'id al-Khudri ak bu sayidna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon wax naan la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid al-masjid al-haram wa masjidi rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa masjidi al aqsa mu ne duñu lakk duñu duñu laxas duñu takk laxas ngir dem ci euh, maanaam lu dul ci ñett yi nga xamante ne ñoom ñooy ñetti jàkka yi ñetti jumaa yi te gisoon nañu wax jooju li muy tekk moom mooy ngir képp koo xamante ne dafa nizar ne daf fiy julli maanaam loolu boobaa day daal nekk lu war ci moom ci li gën a dëgër insha allahu taala ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim te mooy ñetti jumaa yooyu ñooy masjidul haram bi ci des moom mooy masjidul rasuli sallallahu alayhi wa sallam te madinatul ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñetteel bi moom mooy masjidul aqsa li nga xamante ne tamit moom mooy xadis sayyidina ah, abu sa'id al-khudri bi taala anhu moom dina ñëwaat ndax dafa ne ñeent la dégg ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam benn bi nag moom mooy bii nii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala lafz bi kaddu yi kaddu yi sayyidina Abu Hurayra yi la radiyallahu anhu waaye kaddu yi sayd sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu dana ñëw ci kanam inshaa allah naka noon gisoon nañ ci beneen xadiis bu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne salaatun fi masjidi hadha xayrun min alfi salaatin fi ma siwaahu illa al masjid al mu ne julli ci sama jumaa ji moom moo gën ñett ma jul julli ci beneen jul jumaa bu mu mën a doon ba mu def masjid al haram naka noonu tamit euh, euh, loolu euh, mu am yoo xamante ne maanaam insha allahu taala danañu ko ci gis maanaam ngir leeral maanaam bu ñuy wax nag maanaam yi ma diina ji maanaam mooy jumaa ji nga xamante ne du rek partie parti bi nga xamante ne fa la yemoon maanaam ba ba ba laataa yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bi di làqu partie boobu rek ñuy wax bi ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne maanaam bu ko yaataloon ba mu mën a dem maanaam bu demoon ba ba Sanaa comme ni mu ñëwee ci yenn xadiis yi maanaam bu demoon ba yaman ñu koy yaatal mu dema dema di dema dema dem ba yaman sax maanaam euh, ci jumaa yi jumaay Madina gi lay bokk maanaam naka noonu jumaa yi Kaaba gi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ci ay wax yu wuute muy juróom-ñaari wax yoo xamante ne wax nañ ko am na ñu ne Kaaba gi rek lañ ci jublu biir Kaaba gi am na ñu ne déedéet fi nga xamante ne moom mooy fi ñuy tere maanaam fi nga xamante ne euh, euh, ku ku setut waru faa dugg la fi ak fi nga xamante ne dañuy maanaam dañuy dañuy maanaam xaram ñenn ñu ne xaram bi la. maanaam Makka dëkk bi ci boppam ñenn ñi ne ba ca Arafat la ñenn ñi ne maanaam ba ca xaram bi ak yeneen ak yeneen waaye li nga xamante ne mooy li ci gën a dëgër insha allah mooy ne jumaa ji la rek ci boppam maanaam même jumaa ji bu ñu ko doon yaatal moom waaye mi ngi yem ci biir jumaa ji maanaam loolu moom moo tax ñuy wax ndax su loolu du am intérêt mu naan jumaa ji nga xam ne mooy jumaa ji nekk maanaam yi Kaaba gi jumaay Makka gi masjidul haram donte Alquran day tudd masjidul xaraam di ci di ci wax maanaam mu daal di am maanaa yu maanaam léeg-léeg comme bi nga xamante ne moom lay wax naan subhaanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa foofu masjidul haram tekkiwul jumaay kaaba gi Makka ci boppam lay tekki fi nga xamante ne tamit léeg-léeg maanaam masjidul haram ba léeg-léeg mu daal di tekki jumaay kaaba gi rek ci boppam léeg-léeg ñu wax ko fekk kaaba gi rek ci jëmmi boppam rek lañ ci euh, lañ ci lañ ci jublu maanaam kon yooyu yëpp nag maanaam ay maanaa la yoo xamante ne léeg-léeg day am waaye lii nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax li nga xamante ne mooy li gën a ci ni bi loolu lay tekki moom mooy ne masjidul xaraam rek moom mooy kon jumaa ji jëmmi boppam donte xaram bi ci boppam julli ci am na njariñ bu bari bu ci nekk waaye nag jumaa ji moom moo tax ñuy wax allahumma ba mu def ni nit ñi nekk ci biti jumaa ji mm. maanaam ngi ñëpp jokkaloo jumaa ji fees nit ñi jokkaloo ba ci biti waaye loolu bu boobaa tamit day daal di am atte yi ki nga xamante ne moom moo julli ci jumaa ji comme ni nga xamante ne noonu la ko qaa'ida bi waxe maa qaraba shay'a ya'khudhu hukma maanaam ya'khudhu hukma ba ki lépp loo xamante ne dafa jege mbir day daal di jël atteem maanaam gisoon léegi nag imam al-Bukhari rahimahullah daal ne baabu masjid Quba baabu buntu masjid Quba jumaa yi nga xamante ne moom mooy jumaay Quba maanaam mu nekk jumaa joo xamante ne lu ëpp maanaam boroom xam-xam maanaam moom maanaam moom la yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa di eh, jullee maanaam li nga xam maam daa di njëkk jullee ci biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam maanaam Quba nag maanaam benn banlieue la ci madinatul munawwara nga xamante ne ci ñetti maayil la dox maanaam la nekk ci diggante moom ak madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam li nga xamante ne tamit moom mooy euh, maanaam euh, juma jooju moom mooy juma ji nga xam ne moom la njëkk moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkk tabax te moom mooy li nga xamante ne moom la alquran di wax naan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquuma fiihi fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala ne giñ naa ne jàkka ji nga xamante ne moom lañu tabax ci njaalbéen ga ñu njëkk koo tabax waaye ci ragal yàlla loolu moom mooy bi gën a yey ci nga taxaw fa yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax foofu day am na ay góor ñoo xamante ne dañoo sopp lool ci jéeg ci matal sëkk li nga xamante ne moom mooy laat te yàlla dafa sopp ñi nga xamante ne dañoo matal seenug laat maanaam ñu matal ko ci biir ak ci biti te loolu mu dekk tagg wu rëy woo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koo taggoon mi nga xamante ne ñoom ñooy waa masjidu Quba maanaam loolu yëpp muy dëgëral ni maanaam kon ni jumaa jooju daf am ngëneel bokk na ci ngëneel yi nga xamante ne moom la jumaa jooju am mooy li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te xadis bu nekk ci sunan imam an-Nasa'i bu sayyidina Sahl ibn Hunayf radiyallahu ta'ala anhu mu ne képp ku fa julli benn julli maanaam mel na ne da ngaa maam da ngay am tiyaa yoolu maam ku fa ñaar raaka am nga yoolu ku def ak umra maanaam kon loolu mu nekk ngëneel kon koo xamante ne jumaa jooju am na ko te loolu tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala xadis boobu maanaam dafa nekkul loo xam ne dafa mat ci sartam imam at-Tirmidhi tamit indi na xadis bu mel noonu ci sunanam rahimahullah waaye imam al-Bukhari rahimahullah loolu a nekkul ci sartam waaye dina indi xadis yoo xamante ne loolu ci sart wooyooyu la ñëwee mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi lay haddathana Yaqub ibnu Ibrahim te moom mooy al imam ad-Dawraqi Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Zayd ibn Aflah euh, ibn Mansur ibn Muzahim ad-Dawraqi di imam al-Hafiz Abu Yusuf al-Abdi al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala nekkoon waa Baghdad dëkkoon fa euh, euh, rahimahullahu ta'ala nga xamante ne mi ngi gane adduna cent soixante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi génn adduna deux cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam muy at boobu nga xamante ne ñoom maanaam mu ñoom la al imaam Muhammad ibnu Bashar ak Muhammad ibnul Musanna maanaam euh, ñoom ñii ci lañ génn adduna rahmatullah alayhim Yaqub ibnu Ibrahim sëriñ la ci waa saabu kutubu sitta te ñoom ñëpp soloo nañ ay xadiisam directement maanaam moom ci ñooñu la bokk mu ne qaala haddathana ibnu Ulayya te moom mooy Ismaïl ibn Ibrahim mu gën a siiwee ci ibn Ulayya Abu Bishr al-Asadi rahimahullahu ta'ala di imam waa Basra nekk ci cosaanam nekk waa Kufa euh, moom ibn Ulayya rahimahullahu ta'ala dëkkoon Basra dëkkoon itam Baghdad moom mi ngi gane àdduna cent dixième année génn àdduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala axbarana Ayyub te moom mooy ibnu abi Tamima as-Saxtiyaani muy Abu Bakr al-Basri rahimahullahu taala di tamit waa Basra gane àdduna 68e année génn àdduna 131e année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam an Naafi' di mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma radiyallahu taala anhum moom tamit mooy Abu Abdullah al-Madani di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wa salaam génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna ibn Umar mu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-Asadi mu ne kaana nekkoon na laa yusalli doon woon julli min ad-duha ci yoor yoor illaa ludul fii yawmayni ci ñaari bés maanaam ne sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kon ñu gis ne laaj bañ ko laajoon ndax da nga julli yoor yoor mu ne déedéet li muy tekki mooy maanaam tekkiwul ne moom du ko julli abadan abadan li muy tekki rek mooy nekkul loo xamante ne habitude la ci moom mu di ko faral di julli mu ne yow ma bis boo xamante ne yàq lu mu yàq damu dafay dafay dafay dëgmal maam day dugg bi makka te makka fa innahu moom kat kaana nekk na yàq damu xaa daan ko daan ci dugg doxan ci yoor yoor saa yu daan dem makka nag maanaam bu fay dugg moom day julli yoor yoor maanaam ci jamono yoor yoor la koy fekk ci waxtu woowu ci lay jullee yoor yoor fa yatuuf bu ko defee mu daal di tawaaf bil bayt ci ka ci kaaba gi summa topp yusalli mu daal di julli rakkaatay ne ñaari rakka xalfal maqaami ci ginnaaw maqaami te moom mooy maqaamu Ibrahim wa ma ak bis bi nga xamante ne yaa di yati day dikkee masjid Quba maanaam masjid Quba moom mooy jàkk jooju nga xam ne muy jumaay Quba maanaam li tax nag maanaam lii euh, dafay dëgëral tamit te li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala noce buntu bi indi ko fii day dëgëral mazhabu fi yi rahmatullahi alayhim ñoom ñi nga xam ne ginnaaw bi ñu indee ñetti jumaa yu mag yi maanaam ne ñoom ñoo ñi gën muy masjidul haram ak masjid nabawiya ak nabawi ak masjidul aqsa maanaam mu daal di indi maanaam ne beneen ñeenteel bi nga xamante ne moom mooy bi gën ci jumaa yi mooy masjidu Quba mu ne fa innahu naka moom sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma kaana ya'tihi kaana nekkoon na ya'tihi doon ko dikkee kulla sabtin bépp samedi maanaam gaaw bu nekk muy samedi bu nekk da daan dem ci masjidu Quba lii tamit day daal di dëgëral ne kon laa tusaddu rihaal boobu yeneen bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne ñu euh, laxas ngir dem maanaam jël say bagage laxas ne damay dem Euh, di di dem fenn ci benn juma ndek loolu mën du am lu dul ci ñett yi kon ndekete masjid maanaam loolu tegtalewul kon ne ñu fa dem ngir julli wala duñ fa dem ngir jaamu yàlla wala yu mel noonu ndax su dul woon su dul loolu la kon moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam du ko def naka noonu ñeneen ñi tamit du ñu ko def ci sahaaba yi radiyallahu anhum waaye le fekk ñu dem fa loolu li muy tegtale mooy ne kon jublu wuñ ci woon loolu comme ni nga xamante ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu dem na tuuru Siniin dem fa daal di laxas dem foofa maanaam ngir siyaar def def fa juróom benn weer loolu tamit bu fekkonte ne maanaam loolu mënta nekk kon yenn kon loolu doonu toon am li nga xamante ne kon loolu lay tekki dañu gis ne maanaam bi nekkul zaahiru wax ji loolu lay tekki comme li nga xam ne noonu lañ ko leerale woon ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal na kon nag moom masjidu Quba dafa daan dikk maanaam euh, euh, gaaw bu nekk fa iza daxala su daan dugg al masjida ju jumaaja maanaam ci masjidu Quba kariha daf daan tëb an yaxruja mu génne minhu ci moom hatta yu salli mbete xanaa mu daal di julli mu salli mu daal di julli fii ci moom maanaam li nga xamante ne nag loolu la ñuy wax fii bokkut ak tahiyatul masjid ngir ne bu doon tahiyatul masjid kese maanaam loolu doonu toon jar précision waaye li nga xamante ne moom moo tax kon ñuy wax muy mu am julli mooy julli yoor yoor ki nga xamante ne bu daan dugg foofu <coughs> bu daan dem foofu dafa daf ci daf ko daan julli comme ni nga xamante ne noonu la ko imam Naafi' rahimahullahu taala leerale nii ka qaala mu daal wax ne wa kaanate nekkoon na yuhaddisu doon nettali anna rasulallahi nekkoon na yazuruhu ko siyaare raakiban di aji war wa maashiyan naka noonu di aji dox maanaam da war di dox di maanaam da daan war di dem ci masjidu Quba naka noonu léeg-léeg it mu dox maam dem masjidu Quba maam te lool daf ko daan def samedi bu nekk moom itam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu daan ne wa kaana yaqulu moom da daan wax naan maanaam qaala moom sayyidna maanaam moom imam Naafi' moo wax wa kaana nekkoon na moom sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yaqulu doon wax innamaa li def mooy asna'u damaa def damay doxal rek ni ma defi nii mooy rek kama ne kem ni nga xam ne ra'aytu noonu laa gisee woon ashaabi sama àndandooya yasna'una daan ko def te moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom itam nii rek lañ daan def moom moo tax man ma di ko def wala am naw te du ma xañ kenn am yu salliye ci muy julli fii ay saatin ci bépp waxtu bu mu saa bu bu ko soob min laylin ci guddi aw nahaarin wala boog ci bëccëg muy dëgëral mazhab ñi nga xam ne ñooy xanaa bi lay rahmatullah alayhim ak Shafi'i yi ah, rahimahumullahu ta'ala ghayra dul ne rek allah tataharraw ne bu ñuy diir tulu ash-shamsi jéng maanaam fenku jant bi wala ghurubaha du caageen ak soow <coughs> maanaam bu ñu nekk di ko diir maanaam di dem di tay di di di ci dugg waxtu woowa waaye beneen waxtu wu mu mën a doon ci guddi gi wala ci bëccëg gi maanaam ñu fa dem di julli loolu tamit day daal dëgëral ne kon maanaam jumaa jooju dafa am kon ak jagle tamit goo xamante ne moom moo ko jagoo mu am gëneel googu comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ci ne mooy mazhabu xanafi rahmatullah alayhim te loolu daf koy dëgëral wallahu a'lam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullah indi woon nag maanaam lenn ci lii maanaam xadis cinq cent quatre-vingt-deux ak cinq cent quatre-vingt-cinq ak cinq cent quatre-vingt-neuf Euh, dana ko indi tamit mille cent quatre-vingt-treize te moom mooy bii di ñëw ak mille six cent vingt-neuf ak trois mille deux cent soixante-douze imaamu Muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro huit cent vingt-huit indi na ko xadis numéro huit cent vingt-neuf ak yeneen ñaari yoon xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille quatre cent quinze imaam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro cinq cent soixante-trois cent soixante imaamu Maalik indi na ko xadis numéro cinq cent quatre-vingt-sept imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi maam ñu gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' ne baabu man ata masjid Quba kulla sabtin maanaam fii tamit muy wax ko maanaam ber ko ngir wane ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci li nga xamante ne moom mooy ñëw gi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon ñëw ci li ci euh, ci masjidu Quba daan fa dem samedi bu nekk euh, loolu day maanaam ngëneel googu moom dafa nekk ngëneel goo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ko daan maanaam daf ko daf koo saxoon daanaka maanaam daanaka samedi bu jot daf ko daan dem maanaam kon muy wane ni di dem samedi bu jot ci du Quba dafa nekk tamit loo xamante ne ngëneel la rawatina ñi nga xamante ne mën nañ ko maanaam mooy mën nañu di tukki ci lu jege comme ku dëkk ma dina Madinatul Munawwara wala boog mu dëkk benn dëkk boo xamante ne soriwu ko noonu wala boog mu dëkk biir Quba ci boppam maanaam ñooñu di fa dem <coughs> euh, loolu dafa nekk loo xamante ne euh, lu lu am solo la Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhu dafa ne la an usalli fi masjidi Quba rak'atayni ahabbu ilayya min an aati baytal maqdis marratayni law ya'lamuna ma fi Quba la darabu ilayya akabidal ibil maanaam su fekkoonte ne su fekkoonte ne maanaam maanaam mu ne man mii de ma julli giñ naa ne ma julli ci masjidu Quba ñaari rakka mu gën a sopp ci man ci ma julli ci baytul ma ma dem ci baytul maqdis ñaari yoon maanaam ak baytul maqdis ngëneel gu mag gi mu am yépp waaye ma julli masjidu Quba moomu ko gënal looloo tax ay bu nit ñi xamoon li nga xamante ne moom moo nekk ci masjidu Quba ci ngëneel kon de doon nañu di dóor maanaam maanaam mooy dinañu jël li nga xamante ne moom mooy seen gëléem yi di ko war saa su nekk di di di di di di daw di di daw di fa jublu maanaam kon loolu day tegtale ne nga xamante ne moom mooy ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci di dikkee masjidu Quba rawatina di ko dikkee samedi bu jot comme ni ko yenente bi alayhi salaatu wassalaam doon defee nag qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Musa ibn Isma'il te mooy al imaam al haafiz al minqari at-Tabuzaki Abu Salamata at-Tabuzaki al-Basri rahimahullahu ta'ala di imaamu waa Basra moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ci weer wii ñu ne muy weeru rajab bi comme niñ ko gisee woon mu haddathana Abdul Aziz ibn Muslim te moom mooy Abu Euh, Zayd al-Marwazi di waa Basra ginnaaw mu nekk waa Khurasan rahimahullahu ta'ala génn àdduna 167e année ginnaaw gadda Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abdullah ibn Dinar te mooy al-Qurashi al-Adawi euh, di Abu Abdurrahman Abdullah ibn Dinar rahimahullahu ta'ala di mawla Sayyidina Abdullah ibn euh, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom mi génn àdduna 127e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibn Umar mu jël sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma gis nañ ko léegi génn àdduna 114e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kaana an-nabiyyu kaana nekkoon na an-nabiyyu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ya'ti daan dikkee masjid Quba jumaa ji nga xam ne mooy jumaa Quba googu kulla kulla sabtin maanaam gaaw bu ne maasiyaan di aji war wara di aji dox waraatiban nekk noon bi aji war mu ne wa kaana te nekkoon na moom Abdullahi musanna Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu yaf'aluhu daan ko def maanaam di gis ne kon hadith bi ñi nga xamante ne maanaam riwaayo bu njëkk bi ko indee daf ko jëlee ci Naafi' moom lay indiwaat ci kanam waaye euh, riwa waaye euh, mu indi ko bii pa Abdullahi ibnu diinaar maanaam nga gis ne kon euh, mu nekk loo xamante ne maanaam moom moo def mutaaba ci Naafi' maanaam kon euh, ne xadis bi maanaam loolu da koy yokk ak dëgëral rawatina ñoom ñi ci nekk ñëpp ay siqaat ay kàngam lañ loolu yëpp ba pare mu daal bii paa nag mu daal koy askanale yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam kon loolu tamit dafay daal di wane li nga xam ne moom muy ngëneel googu di dëgëral tamit ne maanaam comme mazhabu Hanafiyyi ci ne masjidu Quba dafa am ngëneel bu ñu mu jagoo boo xamante ne yamul ak yeneen jàkke yi rawatina ne alquran ci boppam dafa daf koo tudd maanaam ba pare ne ussisa ussisa ussisa ala taqwa maanaam dañ koo tabaxee ci ragal yàlla ba pare moom mooy bi mu njëkk tabax moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tamit <coughs> day dëgëral ngëneel gi xadis <coughs> bi gisoon nañ ko léegi ci xadis numéro mille cent quatre vingt réew bii mooy mille cent quatre-vingt-treize dana ko indiwaat ci mille cent quatre-vingt-quatorze ak sept mille trois cent vingt-six euh, dinañ ko gis maanaam imaamu muslim imaam maanaam dinañ gis daal maanaam ci euh, li nga xam ne moom moo aju woon ci euh, imaam muslim indi na ko nii nii nii comme li nga xam ne noonu la ko indee nii maanaam mooy mille cent quatre-vingt-onze bi ndax xam ngee bi taxrij bi dafa aju woon maanaam 1191 ak 1192 bi lañ boole woon fii nag 1191 bi moom la ko indi woon noonu comme niñ ko gisee ak 1194 la koy indiwaat ak 7326 imaamu indi na ko juróom-ñaari yoon xadis numéro 1399 <coughs> imam Abu Dawud 2040 imam An-Nasa'i 698 imam Malik 461 imam Ahmad ko indi kon dinañ gis ne euh, waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko comme niñ ko gisee ba mu def imam At-Tirmidhi ak imam Maaja rahimallahu al-jamii mu ne baabu ityaani masjidi Quba mashan wa rakiba baabu buntu bi mooy wax bu ci wàllu ne ityaani dikke maanaam ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci dikke masjidi Quba maanaam jumaa jooju nga xam ne moom mooy masjidi Quba mashan di aji dox wa raakiban tamit nekk di aji war maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay leeral ne ñaar yi yëpp mënef na koo def maanaam ngir ne imam al-Bukhari dafa bokk ci aadaab moom mooy xadiis yi day am ay acte yu muy làmboo acte yooyu nag dafay bëgg di maanaam benn acte bu ne mu beral ko ab bunt naka noonu tamit fii tamit dafa def loolu tamit di leeral tamit ne maanaam euh, dafa bokk tamit ci aadaam comme niñ ko gise woon mooy ñaare buntu bi muy indi lu ci ëpp day daal di nekk ne am na luñ ci junjoon ci xadiis bi weesu maanaam lool tamit dafa nekk loo xamante ne ak ah aadaam la maanaam yooyu yëpp ngir dëgëral actes yi nga xamante ne moom moo nekk ci yi muy joxe ci biir biir yi comme ni nga xam ne noonu la ko boroom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhim dañuy wax ne fiqhul Bukhari fii tarajumi fiqhu imam al Bukhari rahimahullahu taala mu ngi ci tarjuma yi maanaam ni muy intitulé buntu yi loolu moom mooy fiqh bi nga xam ne moom la àndal fii nag kon day leeral ne maanaam masjidu Quba moom tamit dañuy dem dañ fay dem di ko siyaare ji naka noonu di di di ta di laxas di fa dem moo xam da ngay war maanaam ay gawar maanaam da ngay war moo xam da ngay dox dem maanaam yooyu yëpp comme ni Sayyidina euh, euh, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wax yooyu yëpp day dëgëral ne maanaam laatu shaddu rihaal boobu li nga xamante ne moom lay tekki tëgtalewul li nga xamante ne mooy zahiru wax ji noonu rek ba nga xamante ne fépp foo dafa fay dem siyaara ji ñu ne waru koo def ndax yenente bi nee woon na sallallahu alayhi wasallam la tusaddu rihal illaa illaa illaa masa illaa illaa masajid salata maanaam loolu boobaa dañu daal di nekk loo xamante ne maanaam euh, dañuy daal di gis ne maanaa bi du nekkati loolu wallahu aalam mu ne qaala bil isnad muttasil fi al kitab ilayhi haddathana musaddad te moom mooy Musarhab ibn asadi rahimahullahu ta'ala muy Abul Hasan al-Basri moom mi ngi gane àdduna deux cent vingt-huit mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu ta'ala muy Abu Sa'id at-Tamimi di waa Basra moom itam rahimahullahu ta'ala gane àdduna génn àdduna cent vingtième année génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi alayhi salatu wassalam mu ne an Ubaydullah te moom mooy al-Umari di Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum mooy Abu Usman al-Adawi al waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi génnoon na cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanii Naafi' wax nañ ko léegi mu ne an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumaa annahu qaala kaana nekkoon na annabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yasji doon yasji ya'tii doon dikke masjida Qubaa maanaam jumaa jooju nga xam moom mooy masjida Qubaa raakiban di aji war wa machiyan naka noonu di aji dox loolu euh, kon mi ngi leeral ne euh, kon daf ko maanaam noonu la daan doxee waaye nag mu ne Zaad ibn Numayr te moom moom mooy Abdullah ibn Numayr al-Hamadani rahimahullahu ta'ala muy Abu Hisham al-Kharifi di waa Kufa génn àdduna cent quinzième année génn àdduna cent quatre-vingt-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom ci riwaayam dafa mutaabaa ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Yahya ibnu Sa'id al-Qattan moom euh, ci hadith bi nga xamante ne imaamu Muslim rahimahullahu taala moom moo jokkale li nga xamante ne moom mooy euh, càllale mu ne moom daf ne axbarana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numayr Euh, maanaam ci mu jëlee ko ci yoonu Abu Ya'la imaam Muslim rahimahullahu ta'ala euh, noonu la ko indee imaam euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba tamit indi ko man haddathana Abdullah ibn Numayr maanaam te parce que imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom Serigne ñoom imaam al-Bukhari yooyu ci niveau wu ñoom Musaddad yooyu la nekk maanaam <coughs> ne qaala haddathana Ubaydullah maanaam an Nafi' <coughs> ndax Ubaydullah boo ko xoolee dafa moom xam nga dafa ne haddathana Ubaydullah Ubaydullah moom dafa ne qaala haddathani Naafi' foofu la ko jëlee euh, Yahya ibn Sa'id al-Qattan dafa ne an Ubaydullah imaam imaam imaam Abdullah ibn Numayr daf ne haddathana Ubaydullah an Naafi' maanaam nga gis ne kon li mu ci jublu mooy ne tahdis am na ci lépp maanaam waxta waxta wax wi muy dégg loolu am na ci am na ci càllale gi yëpp naga noonu waaye beneen njariñ gi nekk ci mu indi musaaba bi mooy lim ci teg ne moom daf cee yokk ne fa yusalli mu daal di julli fii ca masjidu Quba rak'atayn ñaari rakka maanaam kon mooy dafa laxas ngir dem julli ji fa maanaam laxas rek ngir dem noonu rek moom loolu taxul ñuy wax di dem di laxas maanaam boo demee da ngay jaamu yàlla waaye doo dem rek ngir toog maanaam waxtaan lekk ceeb naan boisson yooyu déedéet maanaam boo demee da ngay jaamu yàlla. maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñuy dem ci bërëb yu baax yi maanaam ngir loolu la wala dem ngir sàkku xam-xam wala dem ngir lu mel noonu maanaam daje boo xamante ne ay mbokk jullit ñoo fay daje ngir tudd yàlla fàttaliku lu baax ak yu mel noonu waaye dem rek daje noonu toog kese rek non loolu moom nekkut loo xamante ne euh, lu <coughs> maanaam loo xamante ne lu gën la nekkut loo xamante ne euh, lu <coughs> lu ñuy faral di def la. taxrij bi gisoon nañ ko léegi ci xadis numéro mille cent quatre-vingt-treize wallahu a'lam ne baabu fadli ma bayna qabri wal minbar baabu bunte ngi nii boo xamante ne mooy fadle ngëneel gi nga xamante ne moo nekk ma ci li nga xam ne bayna al qabri mi ngi diggante xabru yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa wal minbar ak minbar bi maanaam loolu muy place bi nga xamante ne moom moo gën a teddati ci biir place boobu moom mooy ar-rawdatu sharifa moom la ñu koy wax ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne moom maanaam jardin la rawda la ci riyaadul janna jardin la ci ak ci jardin yi àjjana yi waaye loolu tam daañ ñëw léegi insha allahu taala ngir ne euh, place boobu moom mooy kon moo gën ci li nga xamante ne moom mooy ci place yi maanaam fi yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, maanaam fi ñu rob yenente bi la sallallahu alayhi naka noonu place boobu nekk place bi gën ci jumaa bi maanaam ci biir jumaa yi yenente bi alayhi salatu wasalaam ba nga xam ne moo nekk ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salatu salaam mu daal euh, wax ne mu ne qaala mu wax tamit ak minbar bi ngir ne ñaari yooyu tamit ay ngëneel lañ minbar bi dafa am ngëneelu boppam xabru bi dafa am ngëneelu boppam te xabru boobu moom mooy néegam muy néegu sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha maanaam yooyu yëpp benn bu ci nekk am ngëneelam ci diggante bi tamit am ngëneel maanaam loolu yëpp kon bu dee xabru bi moom mooy place bi gën a tedd ci lu ñu joyal ci univers bi foofu ndax moom moo làmb li nga xamante moom foofu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam tëdd naka noonu ñaari kàngam yu màgg yi radiyallahu taala anhuma ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën ci xeet bi ginnaaw sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy sayyidina abu bakar ak sayyidina umar radiyallahu taala anhuma nga xam ne dañoo takkoo ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahir bi ñuy dund dañoo takkoo naka noonu ci baatin bi ñu génnee àdduna dañoo takkoo bi ñu làkkoo dañoo takkoo waaye nag takkoo googu ñu takkoo dafa mës a nekk daa iman abadan ba leen yàlla bindee ba yàlla dogalee ni ci suuf si la leen di binde maanaam ngir ne ñoom ñoo bokk suuf si leen yàlla bindee moo tax ñu bokk fi ñu tëdd loolu tamit day daal di dëgëral seen gëneel gi ñu gën keneen ku dul ñoom ci lu ñu joyal maanaam keneen ku dul ñoom ci lu ñu joyal ñoom ñoo la gën maanaam beneen saxaaba bu ñu wax ak ngëneelam itam maanaam loolu ak jagle bu mu am la ci benn mbir bu spécifique waaye ñii ñoo gën ci lu mu joyal loolu moom maanaam ngir ne kenn mënta am ngëneel bu toll ni suuf kiñ bi sallallahu alayhi wa sallam yaramam jëmmam ju tedd ji sallallahu alayhi wa sallam mu nekk jëmmi suuf ji bindee sa jëmmi yaram yow itam loolu moom maanaam ngëneel moom yaakaar naa ne ñaari nit ñu xellu duñu wuute ci ne ñoom ñii maanaam ñoom lii ngëneel mënta toll noonu maanaam mënta yegg ba maanaam mënta yegg niveau wu foofu loolu moom ñaari nit ñu xellu duñ ci wute euh, te loolu ñoom ñaar ñii ñoom ñoo ko am radiyallahu ta'ala anhuma naka noonu kon ñu am euh, ngëneel goo xamante ne kon moom la xabru bi am naka noonu ak bërëb bi nga xamante ne moom mooy minbar bi moom mu am ngëneel ak boppam <coughs> comme niñ ko xame ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Abdullahi ibn Yusuf te moom mooy Abu Muhammad at-Tinnisi rahimahullahu taala nekk waa Misra euh, moom mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala axbaranaa Maalik mooy imaamu daarul hijra imaamuna Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Huwayrī rahimahullahu ta'ala gane àdduna 93 jàpp 94e année génn àdduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk imaam bu mag boobu an Abdullahi ibn Abi Bakr te moom mooy ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari muy Abu Muhammad dañ ko Abu Muhammad Abu Bakr Abu Abu Bakr Euh, muy euh, waa ansaar yi muy moom mi ngi gane àdduna soixante-cinquième année génn àdduna cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abbad ibn Tamim te moom mooy al-Ansari al-Mazini rahimahullahu taala moom euh, waxoon nañu ne moom fekke maanaam saxaaba la ci bu dee gis ne fekk woon na comme ni mu ko waxee woon fekk juróomi at la amoon ci jigéen ñi fañ nekkoon fa la nekkoon waaye mi ngi génn àdduna yawmal harra euh, ci soixante sixième euh, soixante troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xew-xew bu metti boobu amoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam am ci mu jëlee ci Abdullah ibn Zayd al-Madini ñoom ñoo bokk at biñ génn àdduna ci bis booba radiyallahu ta'ala anhu mooy abd sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim at-Tamimi mooy Abu Muhammad al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu an-Najjari moom it waa Madinatul Munawwara ala ala saakina afdalu salaatu wa salaatu wa salaam ci saxaaba yi radiyallahu anhum la bokkoon maanaam radiyallahu anhu anna rasulallah nee na ndax ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wane maa bay na maa li nga xam ne bay na nekk na mim bayti sama kër sama néeg maanaam nga gis ne fii baatu sama néeg la jëfandikoo jëfandikoowul sama xabru loolu mooy riwaayu bi gën a wér mooy am na ci beneen riwaaya boo xamante ne maa bay na xabri la wax moo tax imaam al-Bukhari <coughs> rahimahullahu taala mu junj riwaaya bi wax ci xabru bi maanaam daan koy indi ci tarjuma bi maanaam daan ne maa bayna al xabri wal minbar waaye muy fii nag muy wax mu ne maa na bayti sama néeg maanaam nga gis ne këram néegam te moom mooy néegu sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha nga xam ne moo gënoon a takk ci jumaa ji néeg boobu lay wax loolu tamit day wane ngëneel gi nga xamante ne moom la sayyidatuna Aisha am radiyallahu anha waaye tamit di wane ngëneel gi sayyidina Abu Bakar am radiyallahu ta'ala anhu ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa fan yu mujj yi dañu nañ tëj buntu yëpp ba mu des buntu bi dem ci kër Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu maanaam ak bosam moom xanaa maanaam kon ñu gis ne ñaar yooyu rek fi bi bu doomam la bi ci des bosama maanaam nga gis ne kon yëpp finalement maanaam mooy buntu euh, buntum te loolu day junj ne moom mooy kii nga xamante ne moo war a taxaw sama ginnaaw taxawaay bi ma yor kon loolu yëpp day dëgëral ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu am gi mu amee mu ne nag sama néeg kon te mooy néeg bi foofu lañ ko rof moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wa mimbar yi ak sama mimbar bi ñaar yii maanaam euh, rawdatun ab rawda la maanaam mooy ab jardin la min riyadul jannati ci tooli aljanna yi ab tool la ci tooli aljanna yi loolu tamit kon day dëgëral ni maanaam gënil gu màgg la loolu kon dafa am tamit leneen lu mu ñuy wax mooy ne maanaam boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci loolu lu muy tekki bu njëkk bi moom mooy dañuy wax ne diggante bii comme que foofu dañ fi maanaam lu baree bari ci mbiru diine dafay xewe maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ci daan jàngale daf ci daan waxtaanee nit ak nit ñi di di di leen yee ci wàllu diine kon naka noonu nit ñi di ko jullee mu nekkoon place boo xam te place bu baax la maanaam place bu màgg la maanaam yu bëree bëri ci wàllu diine yi foofu lañ koy décider mu nekk ay mbir yu bëree bëri loolu kon ab daggit la ci àjjana ngir ne place boobu lan koy def yëpp day yóbbuwaate àjjana maanaam loolu muy benn ci firiwin bi beneen firiwin bi <coughs> boobu bu yowmal qiyaamee dañuy toxal place boobu boole ko biir ajjana loolu tamit mu nekkat beneen firiwin bu am waaye amaan na li nga xam ne moom mooy li gën a wér insha allah mooy ne place bi ci jëmmi boppam ajjana la bokk maanaam du rek daf ciy bokk après déedéet nii nii nii ajjana la bokk maanaam loolu lu muy tekki mooy ne mbir dañoo am ay côté yoo xam ne mooy zahir bi lii ngay gis waaye baatin bi leneen la maanaam moom mooy zahir bi gi moom mooy place la boo xamante ne place la bu am ay miir am ay tabax am ay kii ainsi suite bokk fii ci àdduna lool mooy zahir bi waaye bu fekkente ne baatinu mbir mi moom mooy ci àjjana la bokk loolu tamit moom moo tax nga gis ne sahaaba yi radiyallahu anhum comme ni yenente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ni ñu gise woon ne mu ne Seydina Bilal radiyallahu anhu gis naa la nga jiit nga nekk biir àjjana di dox sama kenam maanaam ànd ak moom mi ngi fii ci zahir waaye mi ngi dox àjjana ci baatin maanaam loolu tamit day am comme li sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ne maanaam jéntam googu mu nekkoon biir àjjana te xam ngeen ni loolu mu wax te yenent bi sallallahu alayhi wasallam dëggalal ko xaal boobu ba pare ni nit ku sell la loolu li muy tegtale moom mooy ci zahir dafa am nu mu doxale mais ci baatin dafa am beneen yoon bu bu beneen dund bu muy dund loolu tamit moom mooy li nga xamante ne maanaam nit ki nga xamante ne dafa am yenn niveau yu mu yegg day dund benn mbir mi day dund ci zahir comme ni ñëpp di dunde waaye ci baatin dafa fekk ne lem nag li nga xamante ne moom mooy maraaxil yi maanaam mooy étapes yi nga xam ne moom lañ nit ñi di war a dund maanaam du dund nañ après bu ñu juddoo ñu dund ci àdduna bi dund ci àdduna bi jàppale dem dee duñ ginnaw dee mu nekk beneen adduna maam ñu dem barzax ginnaaw barzax yawmal qiyaamati après yawmal qiyaamati ajjana wala safara a ajjana wala safara delluwaat ci borom bi subhaanahu wa ta'ala yooyu yëpp mu nekk ay étapes yoo xamante ne ay étapes yu wuute lañ yëpp am na ci nit ñi ñoo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf leen koy lemal maanaam day lem partie yooyu noonu bu boobaa mu daal di nekk loo xamante ne kon lu ñuy dund la loo xam ne ay parties yu wuute la. yoo ñenn ñi ñenn ñi dañuy dund maanaam dañuy nekk ci àdduna ba pare nekk ci état bu barzax ñenn ñi nekk ci àdduna nekk ci état bu yawmal xiyaamati ñeneen ñi nekk ci àdduna ci zahir mais nekk ci état bu na ñeneen ñi nekk ci àdduna ci zahir fekk dépassé nañ état bi yëpp ñu ngi ci seen wetu borom ñooñu ci biti ñi ngi nit ñi waaye ci biir yàlla rekk la ñu nekkal musuñu tàqali ko ak yàlla maanaam nag lool xaal boobu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi décrire ci jumaawam ji <coughs> ñu ni ngeen koy gisee lii ci biti noonu la mel waaye ci biir palaasu àjjana la rawatina ne moom yeneen bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni ngëm yàlla foofu lay fanaan maanaam ngëm yàlla yi ñëpp ñëpp ñëpp fa lay fanaan tout le temps kon loolu yëpp day tegtale maanaam foofu lay fanaan Madina boobu kon loolu day tegtale place boobu ni mu nekkee li nga xamante ne mooy réceptacle ngëm yàlla yi nit ñëpp ngir ne moom yeneen ci bi sallallahu wa sallam moom moo téye ngëm yàlla mbindeef yépp ci baatin ndi su dul woon loolu nit ñi duñ àttan seen leeru ngëm yàlla loolu la al imaam Abul Hasan ash-Shazili radiyallahu anhu wax ne law kushifal waliyu la ubida waliyu bi bu ñu ko wuññi woon maanaam bu ñu dévoilé woon dëgg-dëgg mooy kan ñu ñu wane nit ñi dëgg-dëgg réalité biir ci biir nit ñi daañ koy jaamu moo tax yàlla yàlla nëbbee ko karkarsu doomu aadama bi nekk ci ci biti ak soxla doomu aadama di am ngir ne su réalité mooy leer ngëmum ni mu toll bu ko nit ñi doon gis dañuy dañuy dañ koy jaamu ndax dañuy foog ne moom mooy yàlla ci boppam ngir lëkkaloo gi mu lëkkaloo buroom bi subhaanahu wa ci biir xaal boobu maanaam ci baatin moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di leeral sama diggante bii maanaam benn tool la ci toolu àjjana yi wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fii euh, la ko euh, indee nii maanaam muy hadith sayyidina Abdullah ibn Zayd al-Mazini waaye dina ko indiwaat hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu imam muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-dix loolu ci xadis sayyidina abu hurayra la am ci kanam insha allah radiyallahu anhum imam an-nasa'i imam muslim kon maanaam bukhari rek moo ko indi ni imam euh, muslim indi na ko xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-dix ñaari yoon imam an-nasa'i indi na ko xadis numéro six cent quatre-vingt-quinze imam malik moom mi mu jëlee ci ko xadis numéro cinq vingt imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro seize mille quatre cent trente-trois seize mille quatre cent cinquante-trois seize mille quatre cent cinquante-huit ak seize mille quatre cent soixante et un man dañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñett ñoo ko indi mooy imam Bukhari imam Muslim ak imam an-Nasa'i amma imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' wa qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab la haddathana Musaddad wax gis nañ ko léegi an Yahya mooy al-Qattan an Ubaydullah te moom mooy ibnu Umar al-Umari gis nañ ko léegi qaala moom mu ne haddathani Xubayb ibnu Abdurrahman te moom mooy Xubayb ibnu Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Xubayb al-Ansari al-Xazraji euh, muy Abul Haaris <coughs> al-Madani di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Hafs ibn Aasim ibnu Umar ibnu Xattaab maanaam kon day gis ne Ubaydullah muy ibnu Umar ibnu Xattaab maanaam moom mi ngi koy jëlee ci Xubayb ibnu Abdurrahman moom mu jëlee ko ci maami Ubaydullah muy Hafs ibnu Aasim ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu anhu an Abi Hurayra mu jëlee Sayyidina Hafs ibnu Aasim Ah, moom mi ngi génn àdduna ci quatre-vingt-dixième gi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala an an-nabi mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ne moom dafa ne maa li nga xam te ne bay ni bay na mi mbaytii moo nekk sama diggante néeg maanaam sama kër <coughs> wa mi bari ak mi bari <coughs> rawdatun ab tool la min riyaadul janna ci tooli aljanna yi wa mimbar yi te sama mimbar xaw hawdi mi ngi ci sa sama kaw mbalkam maanaam mbalkam mu mag yenente bi sallallahu alayhi wa boobu nga xamante ne foofu lay lay lay dund maanaam lay lay lay nandalee ñëpp ci képp ku naan ci mbalka boobu dootul mandi dootul marati abadan nga xamante ne li ci nekk ci ay xeeti kopp mi ngi tolloo ak biddiwu asamaan yi nga xamante ne ndox moomu muy ndoxum kawsar borom subhaanahu wa ta'ala ne ko inna a'taynaakal kawsar mu bokk ci firi gi ne jox nañu la maanaam ne jox nañu la kon mooy ne am na ba pare te lii day dëgëral ne am na ba pare maanaam moom mooy maanaam ne tekkiwul ne danañ la joxe ji déedéet ah inna naka ñun dëgg-dëgg ah tey naa ka jox nañu la alkawsar maanaam kon muy dëgëral ne kon jox nañ ko ko ba noppi te loolu nag moom mooy ne maanaam mu ne mbar bi nag ci kaw xawdu boobu la nekk maanaam ci kaw mbalka boobu la nekk nga xamante ne ci déegi kaw sara lañ koy lañuy la ñuy duyee mbalka moom nga xamante ne képp ku ci naan da ngay fees dell ak yàlla naka noonu lépp luy ñeg gi ñeg gi xol dootu ko amati comme li alquran wax wa nazarna ma fi qulubihim min xillin ixwanan ala sururi mutaqabilin maam dañuy rocc lépp loo xamante ne moo nekkoon ci xol ci ak ñeg gi ñeg ñu nekk ay mbokk ala sururi mutaqabil maanaam mooy ne dex googu ci la ñuy naan dex googu nag nga xam ne ci la ñuy naanee te ndox ma di dugg ci mbalka mi maanaam ñu di ci naan yeneen bi sallallahu di leen ko jox maanaam ñu ciy naan loolu dex googu ci reen yi muy jaar mooy garabu tuuba maanaam moom moom ci la ci la ñuy jaar te garabu Touba mooy garab bi nga xamante ne tamit dafa dugg biir àjjana nekk ci place yépp ci biir àjjana ba noppi garab googu su amutoon garab yi fii nii benn garab du fi am benn garab du fi sax benn fruit du fi am maanaam loolu yépp kon di digëral ni maanaam ni aalamul xayal maanaam muy adduna boobu nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala amal mu nekk ci fi muy feeñee la yépp maanaam ne maanaam euh, euh, ci boo ko xoolee. place bi jumaa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk place bi nga xamante ne foofu la mimbaru yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk place boobu la déegu la la la la la mbalka boobu nekk ci xayal maanaam place boobu la tolloon maanaam loolu li muy tegtale mooy ne dafa am côté zahir am côté batin te loolu yëpp day dëgëral maanaam place boobu ngëneel gu mag gi nga xamante ne moom la amee te euh, loolu loolu yii yëpp nag day dëgëral ne maanaam euh, yii xew ci wàllu baatin maanaam day mën na am ay correspondance ci zahir nii ku ko xam-xam ko ku ko xamul xamu ko a a'lam euh, hadith bi kon imam al-Bukhari dana ko indiwaat hadith numéro mille huit cent quatre-vingt-huit ak six mille cinq cent quatre-vingt-huit ak sept mille trois cent trente-cinq imaam Muslim indi na ko xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-onze imaam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro trois mille neuf cent quinze ak trois mille neuf cent seize <coughs> imaam Maalik indi na ko xadis numéro cinq cent vingt-huit imaam Ahmad indi na ko lu bari moom gis na xadis bii nii ah, ci waa ashaabu kutubu sitta tamit ñett ko indi mooy imaam Bukhari imaam Muslim ak imaam At-Tirmidhi amma imaam Abu Dawud imaam An-Nasa'i imaam Ibn Maaja ñoom ñëpp indi wuñ ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabu masjidi baytil maqdis baabu bunte ngi nii boo xamante ne day leeral ci masjidi jumaa ji nga xamante ne moom mooy baytul maqdis moom mooy néeg bi nga xamante ne dañ koo sellal maanaam dañ koo yëkkati ci cellte muy place bi nga xamante ne moom mooy ñaareelu xibla bi maanaam mu beral ko ngir ne maanaam ñi nga xamante ne foofu maanaam mooy xibla bu njëkk bi maanaam mooy euh, moom mooy xibla bi nga xamante ne moom la ñu njëkk jublu jullit ñi naka noonu moo nekkoon xibla wu yeneen yu njëkk yi alayhimu salaatu wassalaam maanaam mu nekk tëb li nga xam ne comme niñ ko gisee ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax ci hadith sayyidina Abu Dharr bu nekk ci Sahih Imam Muslim rahimahullah hadith sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu jumlaaje yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ban juma moom mooy bi nga xamante ne moom la ñu njëkkoon a tabax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko maanaam baytul maanaam masjidul haram mu ne ko bu ci tegu mu ne ko baytul maqdis mu ne diggante bi ñaata la mu ne ñeent fukki at maanaam ngay gis ne kon boobu juma moom mooy jumaa yi nga xamante ne mooy ñaareelu jumaa bi ñu amal ci kaw suuf maam Adama nag moo ko tabaxoon day gis ne xadiis yi wax ne yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam moo ko tabax dañuy te te bu ñu xooloon rek lii que maam Ibrahima nga xam ne moom tax tabaxul kaaba bi ndax yent yàlla Souleymane ay junni junni at a dox seen diggante maanaam kon da ngay gis mu kon man ta nekk maam maanaam li muy tekki rek mooy ne euh, ci xadiis yu wér na mu nekk sunan moom an-Nasaa'i rahimahullah ne Seydina Souleymane daf koo tabax ba pare ñaan bokk na ci li ci ñaan moom mooy yàlla may ko gu dul abat maanaam ci place boobu la ko ñaane bokk na euh, ci li mu ci ñaan mooy képp ku fa ñëw julli fa ñaari rakkaat te dara jublu indiwul fa lu dul jaamu yàlla yàlla nangul la ko te loo fa ñaan yàlla nangoo yooyu tamit bokk na mu nekk place bi nga xamante ne tamit moom mooy place bi nga xam ne ci la borom bi subhaanahu wa maanaam wax maanaam yu euh, euh, defee yenn ci bi sallallahu mu def isra maanaam mu nekk beneen ngëneel boo xamante ne am na maanaam moom mooy tukki gi nga xam ne mooy tukki ci guddi gi te tey nekk bis bi nga xam ne ci la dellu si waat ci li gën a siiw mooy vingt guddi vingt six jëm vingt sept euh, ci weeru rajab ah maanaam alhamdulilah borom subhanahu wa ta'ala def tamit ñuy waxtaane masjidul aqsa mu tombe mais ak ba ak jumaa yi Kaaba geeg Madina ak Makka yëpp tombe ak bis bi guddi gi nga xam ne ci lañ nekk nii nii nii loolu maanaam borom subhanahu wa ta'ala def ne ñuy jàng téere bi ba yegg ci boobu mu tombe exactement ak guddi boobu loolu ngëneel la tamit maanaam loolu euh, euh, euh, maanaam du du du weer après du semaine avant di de maanaam ci bis bi de ci boppam maanaam loolu ngëneel la gu rëy rëy gu borom borom subhaanahu wa taala alhamdulilah jumaa jooju nag moom mooy almasjidul aqsa la ko alquran tudde maanaam ba pare ne alladi barakna hawla mun naa subhaanalladi asra bi abdihi laylan min almasjidil haraami ila almasjidil aqsa alladi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir maanaam gàcce ngàllaamaa buur bi nga xamante ne moom moo tukkil jaamam mu yenn ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ko jëlee <coughs> ci masjidul haram bu yóbbu ko ci masjidul aqsa bi nga xamante ne dañoo barkeel li nekk li nga xam ne moom moo ko wër te lañ ko barkeele moom mooy dañ koo barkeel ngir jëmmi place bi ci boppam moom place la boo xamante ne buntu asamaan bu mag bi foofu la nekke te loolu li koy tegtale mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu tukkee foofu la ba foofu la yegg si doo ko yëg ci kaw asamaan si beneen bi ci des moom mooy place boo la boo xamante ne beneen euh, bokk na ci ngëneel gi nga xamante ne moom la place u euh, masjidul aqsa amee moom mooy ne euh, yeneen yu ëpp ci yeneen yi alayhi salaam foofu la ñu dëkkoon mu nekk suuf soo xamante ne tamit dañ koo barkeel ci mboolem xeeti meññee fi daanaka mu nekk tamit suuf soo xamante ne mooy al ardul muqaddasa alquran tamit tuddee na ko al ardul muqaddasa mooy tur gi nga xam suuf si nga xamante ne dañ koo sellal naka noonu bokk na ci turam yi mooy baytul iliya maanaam muy néegu yàlla ci boppam maanaam yooyu yëpp ay tur la ak baytul maqdis nga xam ne dañ koo laabal ba mu set wecc ci mboolem ñaw ki fi maanaam mu nekk kon jumaa jooju nga xamante ne muy <coughs> jumaa ji nga xamante ne kon <coughs> moom la borom subhaanahu wa taala def mu nekk ñetteelu bërëb bi gën a tedd ci bërëb yi mu nekk jumaa ji nga xam ne moom mooy yi gën a tedd ci jumaa yi mu nam nag ay actes yoo xamante ne daf cee daf ko dafa euh, jagoo ci euh, masjidul aqsa bokk na ci euh, actes yooyu moom mooy ne dañuy sopp ku fay jàng alquran maanaam jàng comme li imam Sufyan as-Sawri doon wax rahimahullah ne man li ma gis maanaam ci ci ci ci boroom xam-xam yi ma bokkal jamono ak ñi leen jiitu mooy ne dañuy bëgg bu ñu ñëwee ci masjidul aqsa maanaam ñu jàng fa alquran wàcc ko loolu dafa bokk ci ngëneel yi nga xamante ne moom la amee maanaam mais nag ngëneel googu du jumaa yenente bi sallallahu alayhi tamit am na ko ak jumaay kaaba bi maanaam boo fa demee bu fekkente ne sa waxtu may la la ko nga daal di fay jàng kaamilu alquran balaa nga faa jóge bala mooy fan yooyu lañ la bëgg a wax maanaam waxuñu la bés bi maanaam ci fan yooyu moom lañ lay bëgg a wax bi ci def tamit moom mooy bokk na ci ngëneel yi mu amee mooy bëgg gi ñu bëgg àtte yi mooy bëgg bi ñuy bëgg nga fay jóge di aj bi maanaam soo fay soo bëggee aji bu dee mën nga faa jaar nga doog faa jóge aji wala nga joo jaar fa jóge fa umra maanaam loolu tamit bokk na ci ngëneel yi nga xamante ne moom la am comme ni ndax lul ndax yenente bi sallallahu alayhi dafa ne ku ko def yàlla jéggal la sa bàkkaar yëpp ba noppi àjjana maanaam yu njëkk yi ak yu mujj ma taqaddam minha aw ma ta'akhkhar ba pare daa wajabat lahul janna maanaam àjjana day ci waajooju noonu am na ci euh, beneen ngëneel moom mooy ngëneel gi nga xam ne moom la waxoon moom mooy ci shaddu rihal bi maanaam bu loolu bokk na ci àtte gi mooy laxas gi nisar boo ko nisaree day wax beneen bi ci def moom mooy juma ngëneelu tiyaaba yi nga xam ne moom ngay amee ci boo fa jullee nga xam ne juróomi téeméeri rek julli lay toll lool ci boo julli jullee woon ci beneen juma bu bokkut ak euh, moom kon yooyu yëpp mu daal di nekk ci li nga xamante ne bokk na ci tamit moom mooy ci lu bari ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax nañ ne maanaam dañoo sib comme ku fa jublu comme bi yeneen ci wax saa saam laa tastaqbilul qiblata ah bi bawlin wala gha'itin wala tastadbiruha maanaam mooy bu leen jublu ci qibla ci tuur ndox naka noonu eh, dem àll naka noonu bu leen ko wan ginnaaw te loolu tamit baytul maqdis comme qibla la moom day daal di duggaale ci biir. maanaam ak yeneen i ngëneel yoo xamante ne am na ko muy jumaa jooju nga xamante ne foofu yeneen ni sallallahu alayhi wasallam dem na fa ci <coughs> dem na fa ci jëmmam ak ruuxam waaye tamit ci anam gi gën a yéeme ci ci anam bi mu dem fa julli fa ñaari rakka waaye jiite fa mboolem yeneen yi julli alayhi salaatu wassalaam bi mu wàccee ak julli comme niñ ko gisee woon ci xadiisul Israa nga xam ne bi mu wàccee li mu njëkk def mooy foofu la jaaraat jiite fa yeneen yëpp julli alayhi salaatu wassalaam loolu tam mu nekk ngëneel bu rëy jumaa jooju am te beneen jumaa amu ko ci àdduna bi hatta masjidul haram amul loolu parce que foofu fee la juul jiite ñëpp te loolu kon day wane ngëneel gu rëy bi nga xamante ne moom la ko ame wallahu alam mu ne qaala qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab ilayhi haddasanaa Abul Waliid te moom mooy Hishaam ibn Abdul Malik al-Baahili at-Tayaalisi rahimahullahu ta'aala moom mi ngi gane àdduna 133 ane génn àdduna 227 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddasanaa Shu'ba moom mooy ibnul Hajjaaj ibnul Ward al-Ataki al-Azdi muy Abu Bistaam al-Waasiti Basri rahimahullahu ta'ala génn àdduna 82 jàpp 86 am ani génn àdduna 160 ani ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abdul Malik te moom mooy ibnu Umayr ibnu Suwayd ibnu Jaariyat al-Qurashi muy Abu Amr mooy daa kan wala Abu Umar Abdul Malik ibnu Umayr al-Qibti euh, rahimahullahu ta'ala muy waa Kufa génn àdduna 33 am ani génn àdduna 136 am ani am dund téeméeri at ak ñett maanaam kon génn àdduna 133 mooy ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu qaala sami'tu Qazaata mawla Ziyaad maanaam muy leeral ne mawla Ziyaad muy Qazaata ibnu Yahya Abul Ghaadiya di waa Basra rahimahullahu ta'ala moom ci siqaat taabi la bokk rahimahullahu ta'ala na qaal sami'tu dégg naa Abaa Sa'iid al-Khudri radiyallahu ta'ala mooy Sayyidina Sa'd ibn Maalik ibn Sinaan al Xazraji euh, al-Xudri radiyallahu ta'ala al-Xazraji di waa Ansaar radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna ci cent troisième année jàpp cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam no qaala maanaam mu ne kon dégg naa ko radiyallahu anhu yuhaddisu muy nettali bi arba'in ci ñeent maanaam kon ñu gis ñeent yi nga xam ne wala mu ne an nabi jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi fa a'jabnani maanaam ñeent yooyu daal di ma yéem wa anafnani ma wa anaqnani naq anaqnani ba noppi daal di may bett maanaam mooy ba may jaaxal maanaam yéem na ma jaaxal na ma lool maanaam mooy dafa dafa màgg ci man qaala mooy ne dafa ne laa tusaafiru du tukki almaratu jigéen yow may ne ñaari fan illaa ludul maaha dana ànd ak moom zawjuha boroom këram awzu mahramin wala boog koo xam xamante ne koj ma koj xarmaalam la loolu muy benn ñaareel ba wala ma te de du defut woor fii yow may ni ci ñaari fan yii am na ñaari fan yii yoo xam ne kenn du ko woor mooy al fitr mooy bisu euh, korite wala adha ak tabaski ñaar yi itam kenn du ko woor walaa salaata maanaam kon muy ñaari waxa ngo bu njëkk bi mooy tukki jigéen gi ñaareel bi ci des moom mooy koor gi ñuy tere ci ñaari fan yi wala salaata te deefuta julli baada salaata yi ni ginnaaw ñaari julli mooy baada subaxi ginnaaw suba xatta mbéta tatluwaa mu daal di fenk ash-shams jant bi wa baadal asri ak ginnaaw takkusaan xatta taghruba mbéte xanaa mu sox lii tamit gis nañ ko yii yëpp ay acte la yoo xam ne gis nañ ko ba pare léegi mu def lan wala tushaddu rihaal waaye te deefuta laxas deefuta takk laxas bagaasi maanaam di dem di tukki ji ngir siyaa ngir ngir euh, nizar ne faw bu ma ko defee ba bu ma nizaree lii faw nga matal ko ngir dem fa jaamu yàlla maanaam loolu muy muy muy ci maanaa ba ngir ni gisoon nañ ko illaa ludul masaa salaasati lu dul ci ñetti jumaa yi masjidul haram jumaay euh, maanaam masjidul haram jumaay kaaba gi wa masjidul aqsa jumaa ji sore ji wa masjid yi ak sama jumaa ji muy jumaa yenente bi sallallahu alayhi muy ñeent maanaam nga gis ne ñetti ñett ñett ñetti yi ñetti jumaa yi ñoom ñëpp lëkkaloo nañ ci mbirum Isra wal Mi'raj ñoom ñëpp lëkkaloo nañ ci ah wallahu taala kon muy ñetti yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ngëneel maanaam muy kon ñeenti wax yi maanaam nag nga gis ne kon riwaaya Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu ci hadith ko njëkkee gis ci buntu bi maanaam mu boole woon ko ak bu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu maanaam bii boobu maanaam kaddu yi Seydina Abu Hurayra la indi woon radiyallahu anhu waaye kaddu yi imaam euh, yi nga xamante ne moom mooy kaddu yi kan Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mi ngi nii ko doog euh, indi euh, hadith bi. imam Bukhari noo xadis numéro kon cinq cent quatre-vingt-six noo xadis numéro maanaam mooy ay yenn ci maa xadis numéro mille cent quatre-vingt-huit mille huit cent soixante-quatre ah, dana ko indi mille huit cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-onze ak mille neuf cent quatre-vingt-quinze imaamu Muslim indi na ko euh, xadis numéro huit cent vingt-sept juróom benn yoon ak xadis numéro mille trois cent quarante imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 326 ak 772 ak 1169 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 586 ak 567 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1249 1410 1721 ak 2898 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon nañ gis xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko xadis bi nag moom mooy euh, xadis bi nga xamante ne moom mooy bi mujj ci buntu bi al imam al hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala fii na mu ne xaatima maanaam muy tëj maanaam mu wax maanaam moom kon ci fii nii def na liggéey bi ñu doon wax ne euh, fële def ko woon te ñu defoon ko mu daan ne euh, buntu yi nga xam ne moom mooy abwaabu tatawwaay ak li nga xam ne moom la àndal ci xadis ba gis ne fii dafa ci la tàmbalee mu ne nga xam ne moom la am ci ay xadis marfu' yëpp maanaam fanweer la ak ñeent moom mooy xadis yi nga xam ne marfu' lañ euh, yi xam ne ñoom ñooy mu'allaq yi Euh, moom euh, fukki xadis la waaye ñoom ñëpp dañoo jokkaloo amul maam fi amul xadis bu jokkaloowul boo ko seetloo amul fu mu naan xaala diw nangam yëpp dañoo jokkaloo euh, li nga xamante ne moom lañ ci baamu ci li fii ak ci li weesu yëpp ñaar fukki xadis la ak ñaar li nga xamante ne ñoom ñooy li nga xam ne leen na maanaam fii rek la ñëw ci bunt yi rek la ñëw li ko dalee ci biñ gisee abwaabu tatawwu mooy bi ñuy wax abwaabu ci duha salaatu duha jëm ci fii ni yooyu fukk la ak ñaar ñoom fii rek la ñëw imam muslim rahimahullahu taala dëppoo na ci solo xadiis yi eh, ci ci ci ci ci yëpp ba mu des xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bi wax ci julli yoor yoor loolu gisoon nañ ko eh, ak xadiis sayyidina Abdullah ibn Mughaffal bi radiyallahu anhu ci ñaar rakkaay laata mun na sallu qabla al maghrib xadiis boobu Euh, ak xadiis Seydina Uqbata ibn Amir radiyallahu anhu loolu tamit gisoon nañ ko maanaam bi ñuy def euh, ñun jëmmi liggéey bi fële gisoon nañ ni yi tamit imaam Muslim solowu yi nga xamante ne nag ñoom ñooy asaalu mawqufa yi maanaam mais bu dee ci buntu bi kitaabu fadl salaat euh, fii masjidi makkata wal madina dañuy gis ne yëpp imaam Muslim solo na leen ak imaam Bukhari yëpp amul benn bu ci imaam Bukhari solowul wala imaam Muslim Euh, dégg nga li nga xamante ne nag moom mooy yi nga xam ne xadiis yoo xam ne mawquuf la ci saxaaba yi ak ñi ñëw ci seen ginnaaw radiyallahu anhum fukk lañ ak benn te moom mooy juróom benn yi nga xamante ne moom lañu ñu lim ci maanaam mooy yi ñu indi ci bunt bu njëkk bi maanaam mooy juróom benn weer bi naan euh, ci yoor yoor yoor bi ba pare ba euh, bi mu naan kii tudd nañ ko jële ci Anas ak ci Euh, ba jeexal ak ci imam az-Zuhri radiyallahu anhu ah, ak ak Abu Shahsa ak muy Jaabir ibn Zayd ak imam az-Zuhri yéen a ngi fàttali ko ñooñu noonu muy juróom benn yooyu ak asar bu nga xam ne moom la Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala jële ci baayam ak ci Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu te moom mooy ak ak moom ci boppam mooy biñ naan ko ndax da nga julli yoor yoor mu ne déedéet ñoo ko Seydina Abu Bakar maanaam loolu ci bàyyi bi ñuy bàyyi julli yoor yoor ak asaru euh, Abu Tamim ci ñaari rakka yi nga xamante ne moom mooy laataa gi euh, laata timis gi ah ne Abu Tamim yi moom da day julli ñaari rakka avant timis Seydina Uqbata ibn Amir radiyallahu mooy biñ ko ko laajee ba mu voilà boobu loolu noonu ak asaru Mahmud ibn Rabi'a bi mu jëlee ci Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala maanaam mooy bi mu naan ko euh, bi mu ko laajee ne ko. bi mu ko nettalee li ko sayyidna Itbaan ah, eh, ibn Maalik al-Ansaar radiyallahu anhu wax moom ne noonu moom loolu xaw ma ko loolu loolu yaakaaru mu ne yent bi wax na wax jooju waaye mu ne wa kulluha mawsuula waaye ñoom ñépp a jokkaloo wallahu a'lam maanaam kon eh, buntu bi téere bi eh, dinañ ci gis ne kon maanaam téere la bu bariwul du jàtt na waaye ngëneel yu bari gis nañ ko ci ak tamit di wane ni nga xamante ne surtout li muy wane mooy ne place yëpp tolluwuñ nit ñëpp yemuñu te ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci rawatina ci jumaa jumaay Madina ci jumaay Makka ci jumaay masjidul Aqsa ci masjid Quba bu ñu xoolee yii yëpp nag dañ ciy gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw dañuy gis ne yenente bi sallallahu alayhi def tukki rañaan bi maanaam ah, wan nañ ko Madina ni ko fii nga war a rañ fii nga war a gàddaay fee naka noonu dem na masjidul Aqsa jiite na fa yenente yi maanaam gëneel gi nga xam ne moom la Madina am tey amul lenn lu ko ko jox lu dul jëmmi yenente bi rek sallallahu alayhi wa ndax ba mu fa demee laataa lool comme niñ ko xam ne woon Yasrib la tuddoon moom yenente bi sallallahu alayhi moo fa dugg mu tudd tudd Taaba Yasrib mooy lu gent mooy lu bekkoor nga xamante ne xet ga maanaam nit ku fa dëkku bu fa duggee daanaka day feebar feebar boo xam ne dañ mën na ci jële dee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñaari way juróom yi ñoom ñëpp bi ñuy génn àdduna parce que dañoo romboon Madina dañoo duggoon dañ fa jaar rek xet ga maanaam ngelaw la dugg leen feebar dal leen loolu moom ci liñ génnee àdduna te ñu bare bare looloo leen dara comme niñ ko gisi mais am na ñu ñu daal def noonu yeneen bi saa saa bi mu fa ci la bërëb ba sell la euh, te gis ci tey suñu jotaay bii sax surtout gis nañu àdduna boobu nga xamante ne moom mooy àdduna bi nekk ci ginnaaw mboolem place yi gis ngeen ni masjidul aqsa mooy place bi nga xamante ne Sham la nekk te mooy ardul mahshar loolu mooy lan mooy place bi nga xamante ne fa la ñu fangee nit ñi maanaam yowmal xiyaamati bu ñëwee foofu la ñu fangee nit ñi imaamul mahdi buy wàcc foofu lay wàcc Sham Sham moom mooy diggante Palestine Jordanie Syrie foofu mooy suuf soos euh, souvent nag bu ñu koy wax Sham dëgg-dëgg Palestine moo tax ñu wax euh, li nga xamante ne tamit te foofu la masjidul aqsa yooyu yëpp day wane ngëneen gu màgg gi nga xamante ne te hadis yi dëgër yi dañuy tegtale ne imaamul yent yàlla Isa alayhi salaam suy wàccaat foofu lay wàccaat te loolu noonu am na leneen lu muy tegtale mooy ne kon ndekete buntu asamaan bi ñu yéegee ko wàcc ci baatin ci masjidul aqsa la tukki bi dem ba foofu muy place bu sell boobu yéen ci sallallahu alayhi wa sallam yi rañaan maanaam muy place wax na dañ koo sellal maanaam al maqdis wala muqaddas dañ koy tuddee ñaar yooyu yëpp baytul iliya maanaam muy turu yàlla bu mag bi maanaam euh, néegu yàlla bu mag bi comme masjidul xaram ni mu nekkee kaaba gi nekkee néegu yàlla bi maanaam muy ne rañaan bi nga xam ne tout le temps moom lañ war di def te lii yëpp mu lëkkaloo ak julli maanaam nit ki mën na nekk fu ko neex ci àdduna bi mais mu jël xolam sellal ko ñëw borom subhaanahu wa taala ngir ne kaaba gi ci boppam mbireel gi mu am parce que moom muy néegu yàlla bu mag bi parce que justement kaaba gi mooy place bi nga xamante ne mooy xibla yi mais loolu mooy zahir bi mais baatin bi mooy ne mooy néegu yàlla moo tax moo tax ci yàlla la ñuy jublu ci baatin maanaam xol yi seen xibla yàlla la doonte zahir bi seen xibla kaaba gi la jumaa jooju looloo ko def ngëneel boobu nit ki nag mën nay jàkkaarloog yàlla xolam mu jëmale ko ci yàlla kese saa su bu boobaa day daal di bokk ci ñi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala di tagg ci sóoratul ma'aarij fi muy waxee rañaan yi yoon yi ñuy jaar ngir rañaan mooy ma'aarij te mooy lan mooy alladhiina hum fi salaatihim daa'imuun ñi nga xamante ne dañuy sax ci seen julli c'est-à-dire que kon nit ki mën na sax ci julleem bu fekkente ne mi ngi jël xolam di ko dégmal ci yàlla saa su loolu ngay gis masjid jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngëm yàlla fa lay fanaan comme niñ ko waxee parce que jëmmi yenente bi moo fa ne sallallahu alayhi wasallam ba sama néeg sama bàmmeel imam Bukhari junñu ne mu nekk néeg le fait que yenente bi sallallahu alayhi nekk fa ñu rob ko fa nga gis ni ni mu sewee ci ni mu junjee mbir moom ak masjid al-Aqsa wax nañ ko yeneen yëpp sa sax ak ni nga xam ne maanaam kon yow place bi nga xam ne place boo mën a ne sa xol boo ko jëmalee ci yàlla ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ko ci zahir ak ci baatin jël sa sa xol nga ajale ko ci yàlla nekkal place bu la neex yaa ngi ci diggante boobu nekkal place bu la neex julleel fu la neex yaa ngi ci diggante boobu loolu moom moo tax nit ki dem ba nga xamante ne xolam dafa dem carrément ci yàlla day mujj nekk xolam ci boppam mooy nekk kaaba gi voilà atuuf mën a benn ki yàlla wax sayd euh, mooy Cheikh Saada bi radiyallahu anhu atuufu bi baytillahi wal qawmu nawwamu kama taafa ba'd al qawmi fi sirri wal atuufu bi baytillahi wal qawma nawwamu kama taafa ba'dul qawmi fi sirri wal jahl damay tawaaf oh, néegu yàlla bi ngay nelaw parce que justement néegu yàlla bi bu ma koy tawaaf fekk nit ngay nelaw moom mi ngi ma gànnaar la ne mais mu ne damay tawaaf bi yàlla parce que tout simplement xolam dafa aju ci ki nga xamante ne mooy boroom néeg bi pas ci néeg bi rek dem na mu ne loolu sax mooy avant comme ni nit ñi di ko defee ci guddeeg bëccëg ci lu ci lu lu feeñ loolu mooy avant mais léegi néeg bi ci boppam mooy tawaaf sama sama man moo may tawaaf man mooy nit ki nga xam ne dem na ba xolam ñetti néeg yi ñu doon wax ñetti néeg yi ñu doon wax wax nañ ko ci suñ jotaay bi wees ka ah, baytul maamur baytul izzati ak kaaba gi mais ñeenteelu néeg mooy xolu doomu aadama benn bu ci nekk yooyu juróom-ñaar fukki junni malaaka soixante-dix mille malaaka dañ koy wër te fukki juróom-ñaar fukki junni malaaka yooyu noonu li tax ñu koy wër c'est parce que xolu doomu aadama aussi maanaam lien bi ñu am ak place yooyu nga xam ne dañuy dugg ñaari bunt yi am dañuy duggee fi génnee fi noonu la ñuy tawaafee après ñu tawaaf place yooyu loolu juróom-ñaar fukki junni malaaka di dugg yi ak génn parce que jumaay Kaaba gi tam noonu la meloon comme ni ñu ko gisee woon après sinon ñaari buntu la am bu ñuy duggee bu ñuy génn baytul maamuur noonu la mel euh, ñi nga xamante ne nag mooy te ku ci dugg ba génn dootoo ñëw ci abadan juróom-ñaar fukki junni malaaka yooyu xol doomu aadama juróom-ñaar fukki junni xawaatir ñoo ciy ne maanaam ay xalaat yoo xam te ne dañuy romb par jour nga maanaam euh, yooyu nag buñ demee ba nga xam te ne xalaat yëpp mooy xawaatiru seytaane yoo xam ne ci seytaane la jóge yenn yi nafsaan ci ci ci ci bakkan la jóge yenn ñi malaki yella ci malaaka la jóge yenn yi ilaahi la ci yàlla la jóge <coughs> <coughs> nit ki bu demee ba nga xamante ne mboolem xalaatam yi yiy rot moom ci yàlla lay lay lay jóge moom sellal na xolam bay xolam nekk néegu yàlla boobu nga xam ne nee na asamaan seeg suuf si àttanuñu waaye xol ko ku gëm ko àttanu bu nit ki demee ba xolam nekk néeg boobu mooy rañaan na rañaan bu mag bi tukki na tukki bu mag bi kaaba gi ci boppam mooy mujj maanaam àdduna bi mooy mujj nekk lii wër xam ngeen ne àdduna bi yëpp boo xoolee ñu muy def day day tourner bu taxaw adduna bi day tourner te comme Kaaba gi mooy centre bi univers bi yëpp da ngay gis day tourner wu turu Kaaba gi nit ki bu demee ba xolam maanaam moo tax nga gis bu ñuy tawaaf sens même sens bi bi ñuy bi bi bi adduna bi tourner autour de Kaaba gi même sens boobu la gaa yi di tawaaf di jaamu yàlla. te nit ki bu demee ba xolam nekk maanaam dem ba nga xamante ne yàlla rekk ci ne adduna bi yëpp day mujj wul di tawaf ci te yenent bi sallallahu moo tax rañaan jum rañaan def maanaam yooyu yëpp loolu symbole kese la nit yàlla yu mag yi dañuy def ñoom rañaan boobu sauf que ci seen baatin la amee yenent bi sallallahu ci jëmmum la ko defee mais loolu za symbole kese la sinon musul dañ moom yenente bi sallallahu alayhi di nekk ci rañaan googu naka noonu muhammad yuuna yi yu mat yi kummal yi musuñu dañ di nekk ci rañaan googu te loolu amul lu ko gën a symboliser julli moo tax bi muy wàcc sëriñ bi mu indaale mooy julli te ci lañ ne ni da ngay gis lien bi tax maanaam bi am ci ñu mën a beral yooyu ay bunt wala beral ko téere ci ñetti jumaa yooyu dugal ci masjidu Quba ngir ngëneel gu mag yu mu am tamit Quba Quba 704 la mooy Samad Samad 104 la ki ñépp jublu te jubluwul kenn ki nga xam te amul biir amul biti soxlawul dara. moom la moom la ñëpp soxla soxla wuñ te ci moom la ñëpp di jublu ci yenente bi sallallahu njëkk koo tabax yooyu yëpp mu nekk ba pare ne dañ ko tabax ci kaw ragal yàlla ci bis bu njëkk ba dégg nga awwal yawmin yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon fa def samedi bu ne te xam ngeen ni samedi mooy juróom-ñaareelu fan la ahad mooy doo bu njëkk isnayni ñaareel salaasa ñetteel muy asalaasa arbaa ñeenteel alxamis juróomeelu fan aljumaatu mooy al aruba bis bi ñuy daje a ajjuma après as-sabt mooy juróom-ñaareel hmm? te nga gis ne sujjóot gi ci juróom-ñaari suri même yeneen bi saa sax bi mu ràññaanee ci juróom-ñaari asamaan bi kaaba gi buñ koy tawaaf ci juróom ñaari wër wër lañ koy def kon masjidu Quba le fait que yéen di saa bi mu ñëwee njëkk koo tabax ba pare muy ciy dem ci juróom-ñaareelu fan bi bu ne yooyu yëpp dañuy gis ni lu bare bari ci ginnaaw mu ngi mu ngi ci kon ngëneel yooyu yëpp nag li nga xam ne daal moo ko mën a tënk nit ki bu demee mën na mën na nekk place bu ko neex mais xolam bu ko ajee ci yàlla ci jëm yenente bi sallallahu alayhi wa saa su nekk takkoo ak ñoom mi ngi ci biir symbole julli googu te mi ngi ci biir place yooyu comme li imam ar-Rifa'i radiyallahu anhu bi mu ñëwee ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng fa xasidaam boobu dégg di jooy ci kanamu yonent bi génn loxo bi mu fóon ko mu toog yonent bi ne bu fekkente ne dangaa jàpp ne euh, man maa ngi fii ci benn place bii rek lañ ma suul ci biir bàmmeel kese su dee noonu rek nga jàpp ni man fii rek laa ne kon toogal fii mais soo jàppee ni foo mën a nekk ci àdduna bi maa nga fa demal fu la neex maa nga yow mu dem yoonu foo mën a nekk nekkal loolu boo nekkee loolu mel incarné loolu ak yenente bi sallallahu alayhi wa ci zahir rek ci baatin teg sa tànk ci sunnaam ci anam goo xamante ne ci jaamu yàlla yi d'abord ibadaat yi ak muamalaat yi jëflante yi ak jikko yi ak mboolem mbir yi dangay daal di mujj nekk nga xamante ne loo teg ci sunna yenent bi rek sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam day copie wu ci yow maanaam nit koo xamante ne par exemple dafa am lu mu daan tàmm dafa nañ jël exemple ku daan tàmm ne lekkee loxo càmmoñ mais léegi mu dem ba nga xamante ne xam na ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf koy tere te daf te moom loxo ndeyjoor rek la daan lekkee te daf koy bañ ak yeneen ak yeneen mu ne bu leen jàppee seen awra yi ak loxo loxoom ndeyjoor moom mu ne du ma ko defati parce que daan naa ko def mais dootuma ko defati ngir ne yenente bi sallallahu alayhi kooku ak yenente bi sallallahu alayhi ne daanu laal jigéen ju mu takku mu ne sama loxo tamit ko doot ko laal ainsi de suite yooyu yëpp mu dem ba tàmm ko day mujj dem ba comme yi maanaam da ngay gis yéen cëram yi maanaam en tout cas loxo bi par exemple day Euh, inhibé wu maanaam day mujj nekk loo xamante ne day mel ni existé tout bosam parce que lépp lu ci daan def te mu gis ni dëppoowul ak li yenente bi jàngale sallallahu alayhi wasallam moom bana ko cee def waaye lépp luñ ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam na ko ci def loolu la commencé di def loolu bu boobaa dañu gis ni loxol yenente bi sallallahu ci loxo moom et que bosam dafa inhibé wu maanaam léegi dañ ko annulé mel ni comme si mi ngi fi ci zahir mais amatul njariñ mënatu def dara léegi bu yenent bi mooy def salaatam dootul bosam loolu nag ci mboolem cër yi yi ci biir ak yi ci biti soo demee ba matal loolu jëmmi yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom ngay kooku nag nekk ak ku mel noonu nga toogal ak moom ci place bu mën a doon moo gën sax nga dem ca Kaaba parce que kooku yàlla la nekkal fi mu toll sikk nekkuti ne ki nekk ak yàlla moo gën ki nekk ak néegu yàlla nga dem junni ak ca Kaaba nga ne fa toog dem toogi jekkee une minute moo ko gën